a'uuzu billahi min ash-shaytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin wa imaami almuttaqiina sayyidina wa nabiyyina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajmaciina amma ba'du siiratu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñu jotaay bii ñu génn bi àwnillaahi wa minnate ñu ngi woon ba léegi ci qismu wala qismatu ghana qismu ghanaa'imi Hunayn muy séddale màng mi nga xamante nii moom la suñu boroom defaloon jullit ñi ci ghazwatu Hunayn ñu ngeeg sang bi sallallahu alayhi wa sallama bil Ji'irraana muy fi nga xam ne xaytu amarat an tuhbas al fa nga xam ne fa digle woon ñu daldi leen fay denc téyel leen ko téyel ko ko fa ba mu jógee minat at ci jataay bii weesu gisoon nañ ne ku mel ni imaam ibn Isxaaq ibn Yasaar raxmatullah alayhi <coughs> nettali woon nañ ni ko alayhi salaatu wassalaam tàmbalee di séddale naaw bi nga xam ne yéexe na ci séddale gi ndax xikma bu taxoon te waxoon na ko bi wafdu Hawazin ñëwee nee na leen waqad istanaytu bikum xaaroon naa leen ngir di am yaakaar ngeen gaaw tuub laata may séddale màng mi bu ko defee bu boobaa selo gina gën a yomb waaye nag yéexa ngeen ba ñëw gisoon na nan la ñuy dajalee loolu que ne jaam yi moom ñu ci ëpp daldi woon nañ leen joxe daanaka presque ñoom ñépp alal ji nag kama qaala imaam al xaafiz ibn Kathir fil bidaaya comme ni imaam al euh, wax ne bañoon arab yi kaw bi alayhi salaatu salaam delloo alal yi gàtt geeg nag yi ak ak ak gëléem yi waa Hawazin ginnaaw bi mu tinoo ñaan leen ngir ñu delloo leen seeni njaboot ak seeni soxna ak seeni doom ñu ragal lool ñu daal di koy topp topp ko topp ko xatta tarruuhu ila samura ba niñ koy pousser forcer ko ci noonu ci niñ koy ànde mu di ko topp di ko topp ba mu sës ci garab waaye gisoon nañ lam leen waxoon gannaaw ba nga xam ne ci la rida am muy làmbaayu kawam daldi lonku ci garab gi ba wadd mu ne leen ya ayyuhan naas addu alayya ridaa'i yi yéen nit ñi delloo leen ma sama làmbaay fa wallahi maa ngi waat ci yàlla gis nga garab yii bu doon ne dañoo nekk am idar lu toll nii yi nga xam ne mooy ndég yi nekk ci garab yi buur yàlla defoon lu toll noonu ci xéewal ci gàtt yu ma leen war a séddale wala garabu tihaama dinaa leen ko séddale walla tajiduni kadhuban wala jabanan wala baxiila te bu ma leen koy séddale du ngeen ma trouver ma nekk koo xam ne baxiilan laa ko nay wala kadhuban du jàggante ne kuy wax lu wuteeg li am wala jabanata du ngeen ma trouver ma nekk koo xamante ni nii ku ragal laa sallallahu alayhi wa ginnaaw lool mu commencé di séddale gisoon nañu xew-xew bu yéeme mook araab yi boo bële kaw-kaw boo bële daldi ko woon wax wax yu ñagas yi alaa tunjiz li ma wa'adtani <coughs> kama fi xadiisi al abu muusa al ash'ari abdullah ibn qays radiyallahu ta'ala anhu wa an ammihi aamir abu aamir al ash'ari bi lan la def fekk yonent bi alayhi salaatu salaam naan alaa tunjiz lii maa wa'adtani xanaa dooma matal liñ ma liñ ma digoon bopp yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko abshir fa qaala qad aktarta alayya min abshir allah yonent bi alayhi salaatu salaam naan ko bégal mu naan qad aktarta alayya waay bégal ma ko waay waay bari ngay bégal yoo ma naan bégal sama kaw waay yonent bi alayhi salaatu salaam daal di tourner fekk mu ngi àndoon ak Seydina Bilaal al mu'addin al qurashi mawlaahum mawla abi bakr radiyallahu ta'ala anhuma mu dem ci moom mook jublu ci bilaal ak seydna abu muusa al ashari ne leen faq bilaa qad raddal bushra faq bilaa antuma waaw moom de mbégte gi ma ko doon jox doon ko ko annoncé delloo na kon nag yéen ñaar daal di leen nangu lool te lool moom alayhi salaatu salaam lii du du benn épisode gisoon nañ beneen <clears throat> moo taxoon ñu tegoon ci beneen nettali bi naa Anas doon nettali muy Sahih Al Bukhari rahmatullah alayhi bi nga xam ne ci la doon dox ci mbeddu Medina yi waaw am bu ne ci dafa génnoon jàkka ji am ñu ne diggante néegam yi néegu soxnaam yi côté yooyu la woon mu fekk ko xëcc ko bit fekk ko muy dox mook Seydina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu rek mu bif ko xëcc yére bi ba ba ko ba yére bi def ay traces ci ci ci ci baat bi ba pare mu naan ko a'tini min malillahi alladhi 'indak jox ma ci alalu yàlla ji nga xam ne moo ne ci yow waaye merewu ko de defu ko dara fa amara bihi bil mu daldi di digle ñu daal di koy jox sallallahu alayhi wa sallam ah alladi fawqa al makarim al axlaq wa innaka moo leen plafonné moo plafonné li nga xam ne moo jikko yu rafet waaye am na délégation bu ko def même chose comme ni kaw kaw biy def yeneen time ay saab saab di leen dégloo ñu bañ waaw ci dinañ ko gis mu wax lenn ci saxaaba yi ne leen nangu leen ba nga xam ne waa banu sàngam bañ nañu bushra gi gisoon nañ ne ginnaaw lool ci la tàmbali woon moom alayhi salaatu wassalaam di séddale wa bada'a bil mu'allafati qulubahum mu commencé ñi nga xam ne di jox ñi nga xam ne ñoom seenu dugg ci lislaam yàggul wa ammatuhum min ahli min ahli makkata min quraysh min qawme te li ëppoon ci ñooñu ci waa quraysh lañ bokkoon ñi ëppoon ci ñooñu nga xam ne dañ leen doon jox ngir dëgëral seen xol ci lislaam ndax biñ ci duggee yàggul te niñ ci duggee du conviction wu ci dugal réel politique la li gars naan réel politique ñu bari ci ñoom réel politique la mooy ñàkk pexe waaw liñ naan euh, yaa fi sës a taxa moo fi taxafal moom loola leen dal mooy dañoo dem ba sës xanaa ñu ne ah amul ñuñ def lu dul topp daal ci diine ji lool nag moo tax loolu moo tax alayhi salaatu wassalaam doon leen jox waaye du ñoom rek ak ñi nga xam ne ñuy tulaqa yi ak ci kaw kaw yi comme tribu yu mag yi nga xam ne ñoo fekk xare bi ak moom ka waa banu tamim waa banu fazaara ak waa banu fazaara waa banu waa banu jox tamit ci muhaajiruuna yi toroqaa uyi nag imaam ibn Hisham yenn uh, tabaa yi ñoo ne imaam ibn Hisham moo ko wax qaala ibn Hisham am yoo xam ne dañ ne qaala ibn Isaaq ah wa ata commencé moo mooy mii ñi nga xam ne jox na leen cent gëléem ñi mu jox cent ñi nga xam ne cent la leen jox hein ñi nga xam ne par ay cent leen jox moom sallallahu alayhi wa sallam loolu moom imaam ibn Isxaaq moo ko waxoon ci kaw mais li ci suuf foofu la wute bi nekk est-ce que imaam ibn Hishaam moo ko wax imaam ibn Isxaaq hmm? imaam ibn Isxaaq kon mu ne wa ata wa ata rasulullahi alayhi wa sallam al waa kaanu ashraafan min ashraafi nnaas yata'allafuhum wa yata'allafu bihim qawmahum fa a'taa Abaa Sufyaan mu ne Yonent bi alayhi salaatu salaam jox ñi ñu tudd léegi muy mu'allafatu quluubuhum yi ngir nooyal seen xol ci lislaam ñu gi des ci lislaam waaye it seeni ñoñ gën a xemmeem gën a sopp lislaam ndax bi ñu teralee seen kilifa léegi nag limoon nañ ñi nga xam ne limaam ni sax nag ak imam ibn Hisham rahmatullah alayhi def nañu list bu rëy rëy rëy waaw boo xam ne bu gudd di wax ñan lañ mais ñun ñu tuju bari tey nag comme niñ ko digga woon dañ ne loolu ñooñu ñu tuddoon insha allah lañuy gis seen tarjama bu dee ne jotuñu koo gis waaye ci gàttal insha allah ngir ñu mën a duggaat ba léegi euh, ma al habibi sallallahu alayhi wa huwa yaqsimu alghanaim bil ji'rana fekk mu ngi séddale ak ya fa xew ci ay xew-xew màng mi foofale butin de guerre bi ci al ji'rana kon mu ne woon fa ata aba sufyan ibn harb mi'ata harb mi'ata ba'ir imaam ibn isxaaq mu ne woon mu jox abu sufyan ibn Harb ibn Umayya ibn Abd Shams ibn Abd Manaf ibn Qusay ibn Kilab waaw mooy Abu Sufyan menn sayyidu Quraysh moom gisoon nañ tarjama walillahi alhamdu walminna mu ne wabnahu mu daldi jox wa atabnahu Muawiyata miyata ba'ir nee na mu daldi jox seyyiduna muawiya ibn abi sufiyaan di doomam moom abu sufiyaan ibn saxr mu jox muawiya di doomam miyata ba'iir mu daal di koy jox cent géléem moom it waaw xam nga gisoon nañ jotaay bee moom al Abbaas ibn Mirdaas bañ limee ñi nga xam ne ñoo am saa moom ñu jox ko luute lool gis nga veereem defoon waaw way fa asbaxa nahbi wa nahbul ubaydi bayna uyaynata wal aqran wa qad kuntu fil harbi dha tudra in falam a'ta shay'an wa lam umna am umna'i illa afa'ila a'taytuha 'adida qawaa'imuha al arba'i wa ma kaana hisnan wala haabisun yafuuqaani shaykhi fil majma'i wa ma kuntu duuna imri'in minhumaa wa man tada'i al yawma laa yurfa'i gisoon nañ al Abbas ibn Mirdas defoon ay veeram di protester auprès yonent mi alayhi pour quoi muy jox sangu yu mel na Aqra ibn Habis Uyayna ibn Hisn ibn mu koy jox loo xam ne moom alayhi salaam jox ko loolu waaye loolu gisoon nañ ne humu tulaqa ñoom moom yooyu wala mooy ñi nga xam ne dañoo ci kaw kaw yi yéeme woon na kon nag ginnaaw abu sufyaan ibn saxr mu ne waatabnahu muaawiyata mi'ata ba'iir mu daldi jox doomam di sayyiduna muaawiya saa gëléem moom mi masuñu ko woon gis masuñu ko woon gis kon moom lañuy jëkk gis ah sayyiduna muaawiya nag précision mooy tarjama mënu ñu jëlal lu bare bare bare bare bare mais duñu ko def parce que ça va prendre du temps parce que day jël temps gis nga ni ni niñ faral di def yi rek lañuy def am na yoo xam ne day gudd loolu suñu coobare parce que nettali yi moo demee noonu da ngay gis sax saxaabu boo xam ne bu moyen siiw la daanaka siiwul mais ñun tarjama bi ñu ko defal moo ëpp fuuf ñi nga xam ne ñoo gin a màgg ci yenn ci saxaaba yi radiyallahu anhum gin cee siiw par exemple Seydina Abu Bakar Seydina Abu Bakar liñ def ci tarjama gis nga ni néew parce que dañ ko doon tënk mais boo seetlee yële ñu gën a gudd léeg-léeg day am benn nettali boo xam ne dafa dafa am rapport ak fi ñu toll ci siira bi mu mu laaju yaatal mu jël lu bari waaw en général lay demee sinon yépp dañ ko objectif bi moo doon ñu wax ci ñoo xam ne daal ku ci nekk koo xam ne daal loo xam ne dina tax ñoo xam dëgg-dëgg même bu dee lu tuuti la lan mooy saxaaba yi ñoo doon nan nan lañ doon dunde ak nan lañ taxawee ci comme na mu sang bi sallallahu alayhi wasallam ak lan lañ fa def ba ñu xam ne ce ne sont pas n'importe qui waaw wa hum afdalul xalqi ba'da al anbiya war rusul te ñoo gën ci mbindeef yi ginnaaw nabi anbiya yi ak rusul yi ak ñi yàlla yónni waaw yónneen ci yeeg ñi mu yónni ginnaaw ñoom ñoo ci gën ah, kon seydina muawiya muawiyatu seydina muawiyatu ibn abi sufyan noonu la tuddoon abu sufyan nu mu tuddoon saxr ibn harb moom saxr la tuddoon <laughs> ci xeer ci ci ci arab mooy xeer aw doj <laughs> Muawiya ibn Abi Sufyan Abu Hanzala bokkoon na ci dàkkantala Abu Sufyan yi Abu Hanzala mu doon saxr la tuddoon ibn Harb di doomu ku ñuy wax Harb xeer di doomu xare <laughs> ibn Umayya mooy Umayya mooy maamu Umayyad yi waa Banu Umayya ñoom Seydina Uthman ibn Affan alayhi ridwaanu rahmaan moom ñoom ñi ñoo bokk maam fii ci Umayya ibn Abd Shams Umayya boobu di doomi Abd Shams Abd Shams di doomi Abd Manaf voilà Abd Manaf mooy maamu yonent bi sallallahu alayhi wa waaw Abdu Manaaf doomi mooy maamu yonent bi alayhi salaatu salaam Abdu Manaaf ibn Qusay ibn Kilaab foofu la dajeeg yonent bi alayhi salaatu salaam ci Abdu Manaaf voilà moom Seydina Muawiya kon euh, mu nekkoon kon ci waa Quraysh la bokk Quraysh yi la waaye ci ban néeg la bokk ci Quraysh waa Banu Umayya moo tax al umawi al umawi moom nag dañoo wute ci kañ la juddu dañu wute ci kañ la juddu am nañu ne moom mu ngi juddu avant avant risaala gi avant risaala gi am nañu ne cinq ans kon avant risaala ji la waaw am ñu ne non non six avant avant ñuy yónni yonent mi alayhi salaatu salaam ci nit ñi muy woote voilà am ñu ne non non ans avant la waaye euh, ku mel ni imaam al-Hafiz ibn Hajar rahmatullah alayhi nee na bu njëkk bi moo gën a siiw mooy que ne cinq ans avant ñuy yebal yonent mi alayhi salaatu salaam ci nit ñi mu leen di woo ci. wa anzir ashirataka al aqrabin boo bële cinq ans avant ji ci la gane àddina ah moom yaayam yaayam moo doon Hind bint Utba kenn dootul laajteeti man hiya hind waaw hind bint Utba kenn dootu ko laajteeti ñëwoon <laughs> soxnaay Seydina Abu Sufyan qaatilu Hamza qaatilatu Hamza wala mooy commanditaire bi moom ak <laughs> eh, mais du moom kese sauf que bokkoon na ñi ko gën xër ñi gënoon a xërtal Wahshi ngir ñu daal di koy faat waaw ndax liñ ko faatal baayam Hind bint Utba ak Shayba ak frère am Hind moomu mooy baayu ki nga xamante ne mooy yaayu euh, euh, Muawiya bi imaam al-Baghawi rahmatullah alayhi day nettali mu ne euh, Seyd Abaan ibn ci yoonu Abaan euh, ibn Usmaan moo ko nettali ci moom la ko jële mu ne Muawiya di dafa mas a nekk Minan fekk boobu xale la woon waaw ànd ak yaay ji di Hind mu daal di trébucher tarxiis daal di daanu Hind ne ko qum laa rafa'aka ne ko jógal yal na bu la yàlla yëkkati ah, fa qaala laha am benn kaw kaw bu ne ko li ma taqulina lahu hada mooy xamuleen mooy kaw kaw bi dañoo daje Mina xam nga lañ doon aj aj dañ gaa doon aj Mina nag lañ ci lañ nekkoon mu trébuché daanu yaay dina ko jógal yal na bu la yàlla yëkkati kaw kaw bi ne ko mais yow soxna si lu tax ngay wax lii xale bi wallahi inni araahu sa yasuudu qawma wat naa ci yàlla ne man de seetlu naa ci moom gis naa ci xale bii euh, mooy gis naa ne sang lay doon koo xam ne dina nekk sangu ay nitam dina leen jiite ji de fa qaalat hind ne ko laa rafa'ahu llahu in lam yasud illa qawma hind récidive ne ko lo lool nga mooy bi kaw kaw boo xewe mu ne ko kon de yàlla na bu ko yàlla yëkkati bu dee ne moom amul kenn ku muy diriger lu dul ay ñoñam kese ay ñoñam kese lay jiite mooy moom dafa ambitieuse woon waaw yaay la joo xam ne dafa ambitieuse woon ngir doomam <laughs> nee na bu dee ne xam nga Quraysh sa même quand même Quraysh foofu yëpp ñoo fa ëppoon doole ci arab yi waaw ñii leen xawoon a jege tuuti mooy waa Taif ak ñooñu waaw léegi yow mu war a nekk mu ne bu dee ñooñu rek lay nekk seen sang arab yi kese arab yi kon de yal na bu ko yàlla yëkkati bu dee ne ñooñu rek mooy moom dafa gisoon ne dafa war a nekk koo xam ne dafa war a nekk sangu ñu bari jiite ñu bari minal arabi wal ajam hind bint utba ibn rabia ah moom nag seydina muawiya am na imaam al-Waaqidi rahmatullah alayhi day nettali ne moom dafa teel a tuub moom nag bokkoon na ci ñi nga xam ne bi yonent ma ne sa di woote comme waa Quraysh rek comme waa Quraysh gëmuñu woon yemuñ fa woon mais bañoon diine ji voilà bañoon lislaam bañ goo xam ne bu jéggi dayo la waaye ah, waaye imaam al-Waaqidi day nettali ne moom keroog sulhul Hudaybiya la tuub mais da ko doon nëbbu mais da doon nëbbu ak ngëmam waaye loolu noonu moo moo loolu noonu Euh, loolu mooy li nga xamante ni wérul imaam ibn Sa'd tudd na ko ne xaddasanaa Muhammad ibn Umar Seydina Muhammad ibn Umar muy Muhammad ibn Umar ibn Waaqid al-Waaqidi muy imaam al-Waaqidi rahmatullah alayhi moo ko nettali ndax moom mii moo newoon script imaam ibn Sa'd moo doon bindal imaam al-Waaqidi voilà léegi nag ci moom dafa soloo riwaaye boo xam ne wérul këne moom keroog bésub sulhul Hudaybiya bi yonent bi alayhi salaatu salaam demee ci sixième année bi ci gàddaayam bi après gàddaayam bi sallallahu alayhi wa ngir umra ji waa Makka ne ko doo fi dugg mu ne foo boobu la lislaam tàbbi ci xolam nee na ma wax ko sama yaay muy Hind mu ne ko iyaaka an tuxaalifa abaak maa ngi lay moytalaku ndoo yow Muawiya ngay wuteeg sa baay di Abu Sufyaan ibn Harb ibn Harb sayyidu Quraysh di sangu fii maa ngi lay moytandaku loo ngay wuteeg moom di dugg ci diine joo xam ne ci xeex ko lu dëkk mu ne léegi booba fa ax faytu islaam yi ma daal di nëbbu sama ngëm yàlla waaw mu ne maa ngi wàcc yàlla ne bi yonent bi alayhi salaatu salaam ba mu jógee Xudaybiya man wa inni musaddiqun bi dëggaloon naa ko waaw mu ne nag ba mu woo tax ba muy ñëw ca année bi ci toog ngir la accord boo xoon ci accordu Xudaybiya yi ne yonent bi alayhi salaatu da ngay dëpp ba déwén nga door a ñëw ngeen door ñëw daldi umra mu ne ba yonent bi alei satu di ñëw umratul qadiya wa ana muslim jamono doon jullit laa woon waaw mu ne ba ko Seydina Abu Sufyaan yëgee dane ko mu wax ko ko mu yëg ko da ko wax benn jour ne ko en tout cas sa frère bi moo la gën ndax moom mu ngi sama diine man Abu Sufyaan waaye nettali bii nii ba ni muy jeexe mooy ne mbir mi euh, dëgërul premièrement càllale bi wax nañ la ko loolu moo tax liy dëgër mooy lan mooy comme ni mu nee ci saxiixu imaam muslim lu koy wane que imaamu kii nii Seydina Muawiya min maslamatil fath waaw dafa bokk ci ñi nga xamante ni nii ñoom fatxu Makka lañu tuube waaw ñi nga xam ne. Ah. fatxu Makka lañu tuube loolu mooy li nga xam ne mooy li dëgër waaw tuubul feneen te loolu mooy xadiis sayna abi no Sa'd ibn abi Waqqaas xaalu rasulillah sallallahu alayhi waaw mooy te loolu mu ngi ci sax imaam Muslim luy wane ne sayna Muawiya radiyallahu anhu tuubul woon min maslamatul fath loolu moo tax euh, imaam al al al al Dhahabi rahmatullah alayhi bi euh, euh, bi mu nettalee bi mu nettalee ci seeru a'lamu nubala ci tarjama Seyna Abu Seyna Muawiya mu tudd waxu imaam al bi nga xam ne imaam Ibn Sa'd moo ko soloo ci moom mu ne qultu waaw ndax dane summa xaalal Waaqidi bi mu ko nettalee ba pare bi mu ëmbee nettali bi dana summa moom euh, imaam al al al euh, az-Zahabi rahmatullah alayhi moo ne ginnaaw bi al-Waaqidi euh, waxee wax ji mooy nettaleen bi mu ne wa shahida ma'ahu Hunaynan kene Seydina Muawiya xare na ànd ak yonent mi alayhi salaam contre yéefaru Hawaazini Hunayn fa ataahu min al ghanaa'im mi'atan min al ibil wa arba'iina awqiya jox ko ci ay eh, cent gëléem comme ni ñu ko waxe fii jox ko tamit ci alal ju bari waaw qultu léegi nag bi mu nettalee loolu mu ne qultu man nee naa man imaam al-Waaqidi non man imaam az-Zahabi al-Waaqidi laa ya'i maa yaqul waaw fa in kaana Mu'aawiyatu kamaa naqala qadiima al-islaam fa limaada yata'allafuhu an-nabi ha mu ne al-Waaqidi mu ne man imaam ibn ki imaam az-Zahabi mu ne al-Waaqidi laa ya'i maa yaqul al-Waaqidi xamul li muy wax waaw kii xamul li muy wax mooy bon mais huwa al-Waaqidi de toute façon <laughs> qu'est-ce que vous voulez <laughs> xam nga lii bokk na ci xam nga moo tax siira jara seggat non mais dafa jara segg parce que wax yi nga xam ne ay du'afa ñoo ko jox ñoo ko fu wax wala ay matrukin mënuñoo gëmm ci loolu ndax même boo dee ci yow boo tegee règle nañ ko graaw peut même boo ko tegee dina am foo xam ne lu ñu indi loo xam ne ñoom ñoo ko indi man nga ne waaw ba si parce que ñoom bu dee wéetuñ ci mbir mi waaw loolu bu boobaa sukkandikuwuñ ñoom ci seeni wax mais ci waxu ñeneen ñoo xam ne ñu dëgër lañu ci ñoom ci loolu lañuy ñuy sëkkandikoo mais di ko cité naan diw nee na te diw di matruk wala mawdu ab koo xam ne ab ab ab ab ab da'ifan da'ifun jiddan la ku feebu lool problème bi mooy bés dina wax yoo xam ne yow du la arrangé mooy da ngay xam ne du la arrangé mooy du sa yëfi bopp non mooy di nga xam ne lii nii moom demewul nii. te bu boobaa nga bëgg ne fii nii wérul fële nga wérul ko lool parce que waaw man nga ne fële parce que du moom rekk ko soloo loolu façon wax la mais mais daal li gën daal di préciser mbir yi comme nii ñu koy defee neen kii moom wérul hadis bi wérul parce que diwa ko solo ba bu ko defee lu man di nettali même bu dee lu yéeme la ñun dañuy xam ne rek wérul ko wax mais boo ko dëgëralee fen ba ko dangay fal feneen loolu day indi li nga xamante ne nii mooy jax te tamit taalibe bi du comprendre daan mais pourquoi pourquoi affaire bi keroog feenee mu kii alors que moo tax daal moo tax daal yëf yi jar naa leeral moo tax imaam al <laughs> al-Dhahabi rahmatullah alayhi mu ne al-Waaqidi laa ya'i maa yaqul al-Waaqidi xamul li muy wax ah mais conscient wul ci li muy wax fa in kaana Muawiyatu kama naqala qadiim al-islaam mais bu dee ne Seydina Muawiya comme ni mu ko ne toxale parce que du moom moo taxaw wax ko dafa am càllaleem waaw mu ne bu dee dafa yàgg ak lislaamum dafa yàgg mais fa limaada yata'allafuhu an-nabi kon lan moo tax yeneen sallallahu alayhi wasallam di ko jox ay gëléem ko jox ci alal ji ngir xolam des ci l'islam alors duggoon na ci bu yàgg kon lu tax yeneen sallallahu alayhi di ko jox bu gënee gëm gu yàgg kay lan moo tax yeneen traçais sàmm wax na li tax muy jox ñu te dina ko expliquer tamit dina ko expliquer lu gën a leer que ne moom dalee na jox bi ñeen nañu meree ci mbir mi ah, ah, ci ni mu séddalee mbir mi daleen na mais yéen man ñii nga xam ne yéen dama leen a bàyyi seen ngëm yàlla alors que ñii dañuy door a tuub. Quraysh mi dañoo nekk xadiisa euh, ahdin bi jaahiliya bi ñu génnee ci kéefër ak ug réer yàggula daal rek barak ci gréem boo jaay la ma leen jox lii ngir dalal seen xel ci lislaam ak seen xol ngeen ma ci merek yu mel noonu moo tax mu ne mais bu dee lool la bu dee mo Seyna Muawiya dafa tuuboon bu yàgg pourquoi kon mu koy jox lii la moo tax al-Waaqidi laa yaay maa yàqul xamul li muy wax waaw kon lu tax mu koy jox waaye imaam az-Zahabi rek dañuy teg loo xam ne xam naa affaire bi da koo xaw a kii ba bon lim ci teg dafa mujj sax di niye loo xam ne tamit ñi ko soxal bari na <laughs> ndax mu ne walaw kaana a'taahu lima qaala lama qaala indama xataba Faatimatu Faatimata bint Qays amma Muawiya fa su'luukun laa maala la moom Eh. <laughs> mu ne ta doon ne yonent bi alei satu salaam joxoon na ko sa géléem ak alal ju bari jii imaam al-Waaqidi wax konoonte kon lan moo tax ba nga xam ne ci la ci la doon xutba ci la doon da labat voilà ci la doon labat ki nga xam ne mooy Fatima bint Qays mooy xadiis eh, xam ne eh, moom dafa dafa moom dafa doon labat benn Fatima bint Qays bi ak beneen saxaabi <coughs> waaw yonent ñu néew nag mu ñëw moom ndaw si Fatima bint Qays ñëw ci yonent bi alayhi salaatu salaam di ko laaj ay conseil waaw di ko laaj ay conseil ngir que ne Muawiya de ak diw ñoo koy labat mu ne kantaa diw moom moom du tegg euh, euh, yatam ci loosam loolu nag boroom xam-xam yi rahmatullah yi euh, dañoo dañoo am interprétation yu wuute yuñ ci joxe dañ ne loolu day war ne mooy waa ji day dóor day dóor jigéen ñi quoi manu la nekk ak ñoom mooy dafa nekk koo xam ne dafa tàng gaaw a duuraate koog boo boo boo séyeg moom ci dóor la lay dëkk am ñu ne non non du teggi yatam ci doxam mooy ci tukki lay dëkk fu mu nekk mu ngi tukki fu mu nekk day tukki am ñu ne loolu la mooy ne da da moom ci tukki lay dëkk waaw ci tukki la dëkk léegi nag mu ne ko kooku mooy premier ki ci des kanta Muawiya fa amma fa su'lukun la mala la mu ne ko nag ah mooy eh, eh, ka la wax moom nag mooy nit koo xam ne amul dara waaw waaw moom ab su'luk la mala la mooy koo xam ne amul dara ah. boo bëggee seet ko amul dara nag ah, avertir naa la waaye nag ngir comme que da koo laaj conseil mu ne ko waaye nag euh, sëyal ak Usaama waaw nee na mu sëyal Usaama après buur yàlla daal di ko ciy barkeel imaam ibn Az-Zahabi nag euh, dëgg la dëgg la moom li mu wax càllale maa wax na dëgg <laughs> mooy <laughs> kene même riwaaya imaam ibn Isxaaq bi ak imaam ibn Hishaam bi côté ñi yonent ñi yonent ma la saa saam jox mooy inqitan moo ci am ndax imaam ibn Ishaq dafa taxaw rek mooy muallaq la voilà mooy nit ki kii solo moo taxaw wax mais indiwul càllaleem waaw moom dafa ñëw rek ne wa ata keroog bi bi bi yonent ma la saa saam di séddale màng mi wa ata rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam al mu'allafata qulubuhum wa kaanu ashrafan min ashrafi Quraysh après mu tudd fa ata Aba Sufyan ibn Harb wa ata ibnahu Muawiya mi'ata ba'ir waaw mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam daal di jox daal di jox ki nga xamante ne nii moom dafa ñëw rek wax noonu ne yonent bi alayhi salaatu salaam joxe mooy amul tàllale bi bu dee côté boobu noonu la na ko noonu mais ñi ko tudd bari nañ mais càllale yi boo jëlee benn par benn benn par benn càllale yi dangay gis ne càllale yi euh, taxuñu ko dëgër noonu parce que même imaam alxaafiz ibn hajar rahmatullahi alayhi ci fathul baar yi indi na fa di dajale ñi nga xamante ne nii moom la euh, euh, moom la solo moo tax mu ne waqad sarada abul fadl ibn tahir fil mubhamat lahu asma asma al wa mu ne te kii sard na sard mooy indi noonu di di di ratat di teg kii yi quoi mu ne indi na seen tur indi eh, na turu ñooñu nga xam ne nent ma sar sam dalee na jox ci alal ji ndax ngir seen xol mën a des ci lislaam ñu gin cee dëgër mu ne abul fadl ibn tahir fil mubhamaat ci al mubhamaat léegi may càllale yooyu yëpp boo ko gisee par benn benn benn hein mooy ne affaire bi dafa am problème imaam al al al Waaqidi tudd na yëf yooyu mooy loolu lépp boo ko seetloo mooy côté boobu <laughs> imaam Az-Zahabi wax nu dëgg moo tax moom dafa jàpp ne en fait même même que ne Seyna sax certes mooy lim njëkk daaj yi mooy gëmul woon avant te loolu moom daa am lu ko jàppal lu ne imaam Muslim mooy xadiis Seyna Sa'd ibn Abi Waqqaas radiyallahu ta'ala bu war ne Seydina Muawiya tuubul woon amul fatx la tuub loolu benn loolu leer la léegi nag alal ji côté alal ji est ce que jox nañ ko saa jële moom loolu tamit la dàq que ne loolu buñ ko ko joxoon ak alal jële bon xanaa kay kon nan la la la yonent bi saa saam ndaw si ñëw di ko di ko laaj mooy c'est bien après voilà après la loolu. léegi mooy après Fathu Makka beeg Hunayn nekk yooyu yëpp yonent bi saa saam delloo. bi nga koy laaj mu ne ko loolu noonu lan moo tax bu doon ne mayo joxoon na ko alal ju toll noonu nan lay mën a waxe naan naan moom amul dara fa soxluukul laa maala la amul amul alal alors que mu jox ko gëléem yu bari <laughs> mais moo dañ naan moom li mu wax nii mooy li nga xam ne ci côté càllale moo gën a dëgër mais man nga wax le mel ne le fait mais su que yi comme que mooy yi mënoon bii dañuy dëgëral xam nga loolu mooy do dof yi nga xam ne yi nga xam ne danf yi dëgëralante loolu il faut pas mu nekk danf bu yaatu bu rëy alors que yi ay muallaq la waaw mooy imaam ibn Hishaam daa wax imaam ibn Ishaq daa wax mooy yooyu noonu nga bëgg a ñëw nag ne kon loolu day wane ne dëgër na loolu day xaw a jafee wax <laughs> loolu day xaw a jafee wax moo tax taal ah ni mooy euh, loolu moom mënuñu ko wax mais daal bu doon ne loolu amoon na bu doon ne yonentu Yàlla sax sax joxoon na ko sans gileem ak alal ji ñox mooy ne ci bi muy séddale màng mi que ne loolu mënoon na ko am après affaire bi affaire bi jeex waaw ndax mbir yi ni ngay gise nit am alal ju bari tey après loolu lépp daal di nax saay day am ci moom façon train parce train de vie mooy ne bu doon wér na nit man na lool la ndax nit am na alal alal dinaaw parce que train de vie parce que tamit dafay mooy manu koo gérer manu koo gérer loolu day am loolu loolu moom ko dund ko ne xanaa xam nga ko nit ñoo xam ne gestion de leur bien manuñu ko loolu mooy nit man na ne bon peut-être jamono jot loolu la woon wala boog mu ñëwoon séddale ko mbokk yi ba deseetul daal loolu it loo xam ne loo yenu maanaa la mais sauf que euh, càllale ma yëf yi day naqaree défendre moo tax imaamal ha imaam imaam kii nu mu ne imaam euh, nu mu tudd ad-Dhahabi mu ne al-Waaqidi laa ya'i xamul li muy wax xamul li muy wax kon euh, bon lool loolu liñ ci bëggoon wax mooy li nga xam ne mooy mooy li dëgër insha mooy ne imaam euh, euh, Seydina Muawiya tuubul avant quoi li mu tuub mooy fatxu Makka imaam Ibn Ishaq nag ak ñoo ñu mel ni nee nañu bokk na ci ñi nga xam ne yonent bi alei satu salaam kon sédd na leen sans gëléem waaw ci mu'allafatu qulubuhum yi sédd na leen li nga xam ne mooy sans gëléem ah, moom nag ginnaaw gi dafa bokkoon ci ñi nga xam ne ñoo doon bindal wax yu yonent bi aleyhi salaatu salaam bi mu tuubee bokkoon na ci ñi nga xam ne dañ doon bindal wax yu yonent bi aleyhi salaatu salaam te loolu wér na sax na ñu jële ko ci Seydina Abdallah ibn Amr mu ne kaana Muawiyatu yaktubu li rasulillah mu ne yonent bi Seydina Muawiya de da doon bindal ki nga xam ne mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom Seydina Abdallah ibn Amr mu ne Seydina Muawiya da doon bindal yonent bi alayhi salaatu salaam waaw te da doon bind li nga xam ne mooy wax yu comme tamit niñ ko jële ci Seydina Abdallah ibn Abbas ah moo tax ci imaamu Muslim na ko noon sëriñam imaamu Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alayhi ñu soloo ci eh, eh, Seydina boo demee mu ngi ci al mustadrak bu imaam al xaakim ah, këne imaam at-Tirmidhi indi na ko rahmatullah alayhi Seydina Abdullah ibn Abbas boo jëlee riwaay Muslim bi mu ne dama ne ko indi ci fii suraax yi def baabun man la'anahu an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam aw sabbahu aw da'a alayhi wa laysa huwa ahlan li dhaalika kaana lahu zakatan wa ajran wa bunt bi nga xam ne moom lañ tudd ne képp koo xam ne yonent mi alayhi salaatu salaam la rëbb wala mu ŋàññ la wala mu ñaan ci sa kaw ñaan la yàlla te yow yeyoo woon loolu waaw mu kaana lool day nekk zakatan lahu lu koy setal di ko fóot ci ay tilim tilima gi bàkkaaram waajoo jële wa ajra nekk am pay wa rahma ak ci kookale ci buntoo imaam muslim dafa solo comme ni sëriñam imaam euh, al ahmad ibn muhammad ibn hanbal na ko noonu muy boroom ngir bi ak imaam al hakim dafa solo ci euh, seydina abdallah ibn abbas voilà mu ngi nekk xadiis Seydina Abdullah ibn Abbas mu ne moom dafa newoon doon fo ak xale yi mu ne dama doon fo kuntu al'abu ma'a as-sibyaan fa jaa'a rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa tawaaraytu xalfa baab <laughs> nee na moom Ibn Abbas xam nga Ibn Abbas lim neew ak yeneen ci wàllu sax sax bariwu na si. 30 mois képp la nekk ak moom waaw te moom daf bokkoon ci ñu ndaw mi moom keroog Mina Fathu Makka ba muy xadiisam boobu mu doon nettali ne dafa ñëw ak ximaarun atin mbaam moo xam ne mu jigéen la fekk ñuy julli mu jaar ci bàyyi euh, mbaam mi di di di di di mu jaar ci benn peggu sàpp bi dugg ci biir te kenn waxul dara mu ngi ci saxiix yi xadiis boobu mu ne boobu waqad nahastu al ihtilaam mooy da doon da doon jege di nekk da doon door nekk koo xam ne dafa majeur ay treize ans la amoon waaw morom bi alayhi salaam bi génn àddina moom treize ans la amoon moom Mawlaana Ibn Abbaas euh, radiyallahu ta'ala mu ne dama doon fo ndax gis nga bi ñu jógee Medina ñoom bi ñu jógee Medina mooy bi Yonent bi alayhi salaam non Makka di dem Medina mooy bi Yonent bi alayhi salaam doon ubbi ji Makka. mu dajeeg seen famille ñoom al ak doomam yi ñuy gàddaay si ñu daje ci yoon bi far ñu daal di fay kii dem ubbi ji màkk après loolu nag ci la dem Medina voilà moo tax li mu nekk alayhi salaam bariwu na léegi nag euh, mu ne dañoo doon fo waaw te bii bokk na ci xadiis yi nga xam ne moom moo ko déggee ci yonent bi alayhi salaam moo ko nettali direct ndax yu bari li muy bokk ci muksiruuna yi li ci ëpp fuuf fuuf fuuf ci xadiisam yi par intermédiaire la waaw muy mursalu saxaab yi te loolu moom lu dëgër mooy ab saxaaba di nettali loo xam ne moom fekkewu ko waaw ab saxaab loolu ñaari hypothèse am amul ñett mooy soit yonent ma ne saab moo ko nettali te loolu mooy bu doon comme sayyidatu Aïsha xadiisu bad'ul wahyi début révélation bi te gisoon nañ ko xadiis bi ñu gis loolu waaw ca xaaru Hira xam nga loolu mu doon nettali Sayyidatu Aïsha fekkewu ko léegi loolu loolu mooy moom fekkewu ko mais soit te loolu mooy li gën a plausible que ne yonent mi alayhi salaatu salaam ci boppam moo ko nettali wala rek kenn ci saxaaba yi soit baayam man nekk nekk baayam Sayyidina Abu Bakar man na ko nettali même loolu bu tuddul ne diwa ma ko nettali bu def saxaaba la loolu lañ naan mursalu saxaabi mooy loolu lu wér la alal asax ci li dëgër waaw ndax ñoom duñ jële kudul ki ku wóor ku mel ni ñoom te as-saxaaba kulluhum ñoom ñépp ñoo nekk ñoo xam ne ñu maanu la kon bii bokk na ci nga xam ne Seydina Abdullah ibn Abbas moom da ko concerné direct moom moo ko nettali comme xadiisu bi mu fanaanee euh, kër euh, Sayyidatu Maymuna nga xam ne sëru yaayam la waaw léegi mu ne dama doon fo ma sibiyaane xale yi mu ne fa jaa rasulullah yonent bi alayhi salaam agsi rek bi muy ñëw ñu gis ko rek fatawaaraytu xar ma daal di laqatu ci ginnaaw benn bunt <laughs> image bii moom daanaka ñu jaar ci ngone ñu bari xam nañu <laughs> jekki di fodd kii rek gis seenu prof wala ku ngeen jox gëdd rek ngeen daw tasaaroo di làqatu seen benn maître <laughs> rek nga daw wala benn kilifa boo xam ne dangay kii rek nga daw nee na ma làqatu nee mu ñëw daal di may xëcc di ma di ma puus naan ma ne ma idhab wad'u li Muawiya ne ko demal nga woowoon ma Muawiya ne ko demal nga woowoon ma Muawiya nee na fa ñittu ma ñëw fa qultu ma ne ko huwa yaqul ma ne ko moom day lekk de mooy damaa dem di ko doxal yónnent bi moom sallallahu alayhi wasallam ma dem di ko ngir wool ko Muawiya ma fekk ko muy lekk ma ne ko day lekk xaala nee na ma ñëw ne ko day lekk ma xaala lii mooy après mu ne ma mooy loolu da lay wan ne mooy succession la succession la mais tekkiwul ne ca saase la ko defaat mooy xamaa dafa toogaat tuuti ne ko demaatal nga woowaatal ma ko demal nga woo ko comme que bu njëkk bi da ko fekkoon muy lekk nee ma demaat ñëwaat ne ko ah huwa ya'kulu de pareegul la mu ngi lekk ba léegi de <laughs> nee bi mu ñetteel bi mu ñetteelee ah, ma ne ko day lekk ma ne <laughs> mu ne demal woo ko mu ne day lekk mu ne laa ashba allahu batna yàlla bu yàlla <laughs> suurloo biiram rek moom boobu ba léegi mu ngi lekk <laughs> mooy yàlla na bu yàlla <laughs> na bu yàlla daldi daldi eh, eh, eh, suural li nga xam ne mooy biiram <laughs> léegi lii nii mooy le fait que ñaan boobu moo tax yeneen ci ma sallam lii nii la ne yu mel nii mooy yal na nekk allahumma man sababtuhu mooy bunt boobu nag ab xadis la mooy baabu man laanahu mooy paaci terme yi ne képp koo xam ne laanahu nabiyu aw sabbahu aw daa alayhi wa laysa huwa ahlan li daalika kaana lahu zakatan wa ajran wa rahma ci bunt boobu noonu imam muslim indi fa xadis yooyu yenn ci sayyidatu Aisha yenn sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala am ñeneen waaw xoola ko ñu ngi sax imam Muslim sayyidina Abu Hurayra da ne da Aba Hurayra te yaqulu non kii moo ko wax euh, mooy ki ko jële ci moom mu ne euh, mu ne damaa dégg Seydina Abu Hurayra mu ne sami'tu Rasulullah mu ne na Yonent bi sallallahu alayhi di wax naan allahumma naan buur yàlla ah innama muhammadun bashar yaghdabu kama yaghdabu al-bashar wa inni qad ittakhadhtu 'indaka 'ahdan lan tukhlif lan tukhlif la tukhlifanna lan tukhlifanni lan tukhlifanni voilà fa ayyuma mu'minin aadaytuhu aw sababtuhu aw jaladtuhu faj'alha lahu kaffaaratan wa qurbatan taqar taqar tuqarribuhu biha ilayka yawm al-qiyaama mu ne Seydina Abu Hurayra neen damaa dégg Yonent mi alayhi salaatu salaam mu ne allahumma ee eh yow sama borom di ñaan di woo boroomam innamaa Muhammadun bashar yonent bi alayhi salaam mu ne eey sama borom Muhammad de mu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa mu ne man Seydina Muhammad Bachar man Bachar mooy eh, nit laa <laughs> mooy mindeef laa nit laa yaghdabu kama yaghdabul bashar damay mer comme ni jaam ñiy mere nit ñiy mere <laughs> wa inni taman qad ittakhadtu indaka ahdan jël naa ci yow pacte waaw sama borom jël naa ci yaw pacte man jaam laa jaam laa mbindeef laa comme mbindeef yi damay mer comme ñoom hmm? waaye nag jël naa ci yaw pacte këne képp koo xam ne boo xam ne pacte boo xam ne lan tuxlifa nii doo ma ko wute xam naa ni ko ni nga ma ko diggee noonu koy defe waaw këne fa ayyuma mu'minin fa ayyuma mu'minin aadaytu bépp way ngëm yàlla bépp jullit boo xam ne man sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam daal naa koy lor waaw aw sababtuhu wala ma ŋàññ ko aw jalabtuhu wala ma daal di koy dóor faj'alha yàlla na nga def lool lële ma ko def te mooy mooy nekkul li nga xam ne mooy lu yelloo nag lool mais bu dee koo xam ne kay dafa xas mooy dafa tuumaa njaaloo kay preuve leer ñu dóor ko yar mooy yari àqab yàlla la yoo xam ne moo lii nañ ko waaw pen yi mais yii muy wax mooy amaana mu am yoo xam ne du ko ci mu def ko nit yoo xam ne kooku yelloowuloon mu def ko loolu mu ne yooyu nag buur yàlla jox nga am naa ci yow pacte boo xam ne xam naa ne doo ko wute que képp koo xam ne lor naa ko walla ma ŋàññ ko walla ma dóor ko faj'alha que ne lool di nga ko def nga def ko yow sama borom lahoo ñeel koo kële ma wax lool wala loolu le wala ma def ko loolu le kafaaratan mu nekk loo xam ne day effacer ay bàkkaaram wa qurbata nekk loo xam ne da koy jegeñe da koy jegeñal tuqarribuhu biha ilay à travers lool ma ko wax wala lool ma ko def def mu nekk loo xam ne da koy jegeel yàlla ilaa yawmal ilayka yawmal qiyaama bés pénc Allah Allah moo tax la nga déggoon moo xoon kële eh, ne eh, kii eh, bañ jógee ca ajja ñuy waaji ñibbi ñu ne ah kenn ci soxnaam yi de gis na mbërëgam nag te fokk ñu war a mooy dañu waroon tawaaf ngir ñibbi mu ne xalqa aqra axaadisatunaa hiy mu ne mooy xam nga euh, yal na mooy wax ji ci kaw lool lay tekki mooy mooy lii lay tekki xam nga mooy comme si yal na ko yàlla wat yal na ko yàlla daldi <laughs> daldi faat <laughs> waaw mais moom dañuy téye fii mooy loolu noonu mooy loolu la ci jublu loolu da ci jublu que ne yàlla na ko yàlla da koy ñaanal yàlla de ko lool yu mel noonu noonu lañu wax ne yooyu noonu buur yàlla am naa ci yow parce que ne képp ku ma wax loolu te mooy loolu du méritam loolu mooy kooku noonu loolu day nekk loo xam ne da koy jegeñal yàlla moo tax yooyu ñooñu dañoo mujj loolu nekk man xaba ci ñoom ndax lan taqarruban la voilà voilà moo tax Seydina Muawiya yonentu Yàlla sa sa li ma ko waxoon mooy du ne daga yàlla na bum bum kii waaye ba faw mooy loolu noonu pacte bi mu amoon ci yàlla mooy day nekk ak ak jegeñ yàlla ngir waxu alayhi salaatu salaam boobu te Sayyidatu Aisha tamit radiyallahu anha soloona soloona lu mel nii boo demee ci buntu boobale ci saxiixu imaamu Muslim ibn al-Hajjaj al an-Naysaburi rahmatullahi alayhi moom daal dinay soroo yooyu voilà ah ci gàttal nag parce que suñu waxtu waa ngi waaj a jeex ah Seydina Muawiya ginnaaw gi bi fi yonent bi aleyhis salaatu was salaam bàyyeeku Seydina Abu Bakar nekk xalifa Euh, Seydina Omar bi mu nee xalifa fële ci Sham am na fa parti bu rëy boo xam ne Yazid moo ko jiite woon Yazid euh, keroog euh, bi ñuy gis Seydina kan kan lañu gisoon am na saa bu Abu Bakra waxoon nañ ne moom ibnu gi axu hein li ummi ndax Sumayya moo ko jur moom Abu Bakr ak Ziyad waxoon nañ la Zi euh, Ziyad boobu dañ doon am nañu wax Ziyad ibn Abi Sufyan doomu Abu Sufyan mais loolu nag loolu xam nga loolu ci l'islam waxoon nañ la que ne l'islam reconnaître loolu que ne diw doomu jàmbur la taw bu dee ne al waladu ndax al waladu lil firaash wa lil aahir al hajar li alayhi salaatu wa salaam xale doom moom ci lan lay juddoo mooy ci sëy lay juddoo. ku fi ñëw nag di réclamer naan diw maa ko jur te xamewuñ la sëy boo xam ne bu walaabul la seen diggante bu l'islam boo ko neente nag kooku ay xeer kese lay am kenn bu ko ni yaaku ma Seydina Omar radiyallahu anhu dafa defoon Yazid mu nekkoon koo xam ne moo jiite woon euh, euh, euh, Sham waaw moo jiite woon Sham ah nekkoon bu dee ci côté boobu dañ <laughs> naan kii frère Muawiya la bu dee côté euh, ñi jàpp ne <laughs> euh, kii euh, bon Abu Sufyan ko jur <laughs> voilà mais loolu loolu mooy dañ naan daal Ziyad li gën a kii daal Ziyad doomi doomi doomi kii daal baayam doomi yaayam Sumayya waaw léegi nag euh, bi nga xam ne fa la nekk mooy moo ne woon foofu moo ko jiite woon mais pas Sham tout an parti bu rëy foofu léegi nag bi bi frère am bi Ziyad génne àddina Seydina Omar radiyallahu anhu daal di fal ki nga xam ne mooy Muawiya nag ngir mu toogal ko ci parti boobu boobale ci Sham ndax du ko diviser woon ay division yu bari am na parti bu rëy boo xam ne maga Ziyad moo fa yoroon ba mu génne àddina nag fa la daal di teg ki nga xam ne mooy Muawiya ibn Abi Sufyan waaw mu daal di nekk ki nga xam ne moo fa toogal nekk gouverneuru Seydina Omar ibn al-Khattab foofule waaw am na nettali nag yu bari yu ñuy nettali digganteem ak Seydina Omar ndax moom nag mooy xam nga Seydina Omar radiyallahu anhu <laughs> mooy dafa bi ne xalifa nii lépp ne woon cocc non mooy parce que alxaqu ma Umar radiyallahu ta'ala an te loolu gisoon nañ bi ñuy gis tarjamaam mooy ne vraiment mala a dunya adlan adlan wa birran wa sila dafa feesaloon àddina ci maandu ak euh, ak ak tamit jokk mbokk lépp tegu ci dëgg waaw Euh, moo tax euh, am nay nettal yi gënte moom Seydina Muawiya yenn ñu ko doon kii di ko reproché naan ko é eh, yow comme bam ñëwee euh, agsi agsi bu jekki ba ñëw ba côté Mina xaw mu gis mu génn yére bu rafet daal di koy sol mu ne ko mais lan moo tax may gis ñenn yi bu ñuy jóge fële di ñëw ci néegu bi yàlla bu màgg bi ñu sol yére yi ne yore tout le temps quoi bu ñëwee ba fii ba ci biir di génn yére yu rafet di ko sol Seydina Muawiya radiyallahu anhu naan ko ah yaa amiral mu'minin ah yow yu njiitu jullit ñi affaire bi kii la de du du du du du du du dama ko sol du pour ajji de dama ko sol ngir dem sama waa kër waaw ne ko nag léegi yaa may digal rek xoolal bu dee neexu la man ma summi ko ak yu mel noonu <laughs> waaw mooy Seydina Omar moom moo ko toogaloon foofu une partie de chambre bi nga xamante ni nii ci la hein Euh, kii euh, Seydina Ousmane ñëw dafa def nag mu jiite yeneen subdivision yëpp mu jox ko ko mu jiite lépp waaw Sham tout mu jiite foofu moom Seydina Muawiya ibn Abi Sufyan léegi nag bi nga xam ne ci la xew-xew bu tiis am ci xilaafa Seydina Ousmane mooy bi ñu ko faatee te lañ koo tooñ waaw comme ni nga xam ne insha allah buñ accès ci tarjama euh, on va faire le nécessaire insha allah ñu ngi ñaan buur yàlla buñ ci àggee mu may ñu lu leer ak kàddu yu mëdd ak yi jub ba ni nga xam ne lañuy génnee kàcc yi ci biir dëgg ci biir kàcc yi ndax net histoire la boo xam ne bu bari ay ay nar la waaw pour être poli